kon trantieg wax kon ñu ngi nii di avancer insha allahu tabaraka wa taala léegi kon euh, euh, euh, non kii ak ah, mooy maanaam trantieg wax non non mooy vingt-deuxième wax voilà moom ñoom ñu ne mooy laylatu mooy di ci tegu rek samanin wa ishrine mooy vingt-huitième guddi waaw léegi nag al qawlu thalith wal ishrun wax ji nga xamante ne mooy vingt-troisième wax annaha laylatu tis'in wa ishrin am ñu ne mooy vingt-neuf bi mooy bi ci tegu rek mu ne lool hakaahu ibn al-Arabi al imam ibn al-Arabi mooy ki ko euh, li mu ne al-qawlu ar-rabi' wal ishrun wax ji nga xam ne mooy vingt-quatre ci wa annaha laylatu thalathin ñii ñu ne non non mooy kii bi kii bi la mooy euh, euh, trentième guddi voilà mu ne loolu hakaahu Iyaad wa as-Sarwuji fi sharh al-Hidaaya mu ne loolu al imam al-Qaadi Iyaad moo ko nettali ak as-Sarwuji ci Sharhul Hidaaya mu ne wa rawaahu Muhammad ibn Nasr wa Tabari an Muawiya wa Ahmad min tariq Abi Salama an Abi Hurayra mu ne lool imaam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ak imaam at-Tabari solo nañ ko ci jële ko Seydina Muawiya na ko noon Ahmad ibn imaam Ahmad solo na ko ci yoonu Abu Salama mu jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma léegi vingt-cinquième al-qawlu al-xaamis wal ishruun annahaa fii awtaar al-ashr al-axiir que mooy daa bokk laylatul qadr en fait mooy yu tool yi nga xam ne mooy fukk yu mujj yi xam nga lii dugal na guddig vingt-sept mu ne yi ya yadullu hadith Aisha moom la tegtale hadith sayyidatu Aisha mooy biñ nekk ni mais yonent bay saat sa moo ne taxaraw laylatul qadr fil witri min al ashr al awaakhir hadith mille cent quatre-vingt-douze mu ne loolu la hadith sayyidatu Aisha di tegtale voilà mu ne yonent bay saat sa nee na seet leen laylatul qadr ci fukk yi nga xam ne yu tool yi nga xamante ne ñooy yu mujj léegi kon mu ngi noonee hein kon mu ngi noonee eh, mu ne eh, eh, mu ne wa huwa wa huwa arjahul aqwal wa huwa arjahul aqwal mu ne mooy li nga xamante ni mooy li gën a noot ci wax yi mooy a mooy li gën a ci wax yi moom imaam al-Hafiz rahimahullah lii la jéng jëm te boo seetloo imaam an-Nawawi lii la jéng jëm moo tax moo ndi xadiis bi wax dañ la ko sànq te ne boo gisee ni mu def laylatul qadr bi saxaaba yi seen géntee dem ci jëm ci euh, set yu mujj yi te waxoon nañ la bi ñuy def taxriij am na xam ne dañuy set ñii ne dix imaam al-Xaafi ne yoon saa sam digal leen set mooy li nga xam ne ñoom ñëpp ci dëkku après mu ne sax seet leen ko ci dix yi après mu ne di leen ko ci yu tool yi comme nañ ko gisee léegi ci taxriij yi léegi nag lii ñu bari moom lañ jeng waaw vingt-septième bi mooy daa dugalaale lii ndax vingt-sept mooy lu tool guddi gu tool ga la voilà moo tax imaam al-Xaafi mu ne wa huwa arjahul aqwaal bii nag mooy bi gën a noot ci wax yépp waaw wa saara ilayhi abu thawr wal muzani wa ibn xuzayma wa jamaa min ulama al madahib mu nekk ki nga xamante ne mooy al imaam abu thawr al muzani hmm, al imaam al muzani ak àndandoo imaamu Shaafi'i nijaayu imaam at-Tahawi ak ibn xuzayma de Muhammad ibn Ishaaq ibn xuzayma alhamdulillah di sëriñu sëriñi imaamul a'imma a'immu imaamu imaam yi. ak mbooloo ci borom xam-xamu mazhab yépp nag confondu yu bari lii lañ tànn mu ne moo gën a dëgër moom wax na la kon moom li lim nootal mu ne al qawlu sadis wal ishrun wax ji nga xamante ne mooy six ak vingt muy vingt six ñaar fukk ak juróom benn mislahu lu mel nii mu ne bi ziyadati laylatil akhir yooyu sauf dañ cee yokk mujj guddi gu mujj ga mu ne la rawahu at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi moo ko solo min hadith Abi Bakra wa ahmad min hadith Ubaada ibn Saamit mu ne loolu imaamu Tirmidi moo ko solo jëla ko ci hadith Seydina Abu Bakr Nufay ibn al-Haaris ak ki nga xam ne mooy ay Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhuma <coughs> mu ne al-qawlu as-saabi' wal 'ishruun wax ji nga xamante ne mooy sept ak ñaar fukk muy vingt-sept di fukk ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne tantaqilu fil ashr al-axiir kull kullihi kullihi qaalahu Abu Qilaabata rahimahullah mu ne nag wax ji da ne non laylatul qadr day tox day nekk di bouger ci fukk yi nga xam ne ñooyu mujj yi gudd yu mujj yi mu ne lool al imaam Abu Qilaaba moo ko wax mu ne wa nass alayhi Maalik mu ne li imaam Maalik moom la yaxal wa Sawri ak imaam as-Sawri wa Ahmad imaam Ahmad wa Ishaaq moom dañ ko yaxal mu leer ci seen wax mu ne wa zaama ñu mooy ñett ñi imaam Maalik imaam Yahya Sufyaan ibn Sa'iid as Ahmad ibn Hanbal al imaam Ishaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi mu ne wa za'ama al Maawardi annahu muttafaqun alayhi mu ne moo tax sax imaam al Maawardi ci Shafi'i yi rahmatullahi ne lii moom mooy li nga xam dañ ciy dëppoo waaw mu ne wa kaana axadu min hadiis ibn Abbaas anna sahaaba ittafaqu ala annahaa fil ashr al axiir thumma ixtalafu fii ta'yiinihaa minhu kamaa taqaddam mu ne lii nag daal mel da ko jële ci hadiis ibn Abbaas bi ne sahaaba yi dañoo dëppoo ko ne laylatul qadr ci fukk yu mujj yi nag ginnaaw gi ñu wute nag ci fan lañ koy définir ban lan exactement mu ne te wayu ayidu kaw naa fi l ashr al akhir hadith abi sa'id as-sahih inna jibril qaala lin nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne lii dëgëral li nga xam ne mooy ci fukk yu mujj yi lay nekk mooy que ne hadith sayna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu as-sahih bu wér bi mu ne na jibril ak waxoon nañ ko sànq gëna sayna jibril dafa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamma tafak lamma takafa al ashr al awsat bi nga xam ne ci la def i'tikaf nekk ca jàkka ja ay façon jaamu yàlla yu spécial nga xam ne fa lay nekk du génn di dem feneen non lu dul aajo doomu aadama ak lu man da ñàkk léegi nag euh, euh, euh, bu ñu ko defee ci fukk yi nga xam ne ñooy décate bu digg bi comme niñ ko waxee woon Seydina Jibril ne yoneen saa saam inna alladhi tatlub amaamak ne ko la ngay sàkku muy laylatul qadr sa kanam la nekk ci fukk yi nga koy seet nekkuñ fii léegi nag kon mu ngi noonu <laughs> waaw kon mu ngi noonee allahu taala alam mu ne te romb na que ne yoneen saa saam ci fukk yu mujj yi ba pare bi xiirtal soxnaam yi ñuy góorgóorlu ci guddi yooyee comme mooy xadiis bi ci imam teg 1193 te ñu gisoon ko ne ya sayyidatu Aisha ba léegi mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa al awaaxir min ramadaan ahya al layla wa ayqaza ahla wa jadda wa shadd al mizar muttafaqun alayhi xam nga xadiis la bu romboon buñ gisoon mu ne eh, moom mu ne bu fukk yu masoon a duggoon Sayyidatu Aisha yonent bi alayhi salaam da doon dundal gudd yi yee ay ñoñam daal di gina a takku nag eh, daal di gën a dëgërlu ngir daal di koy daal di koy ngir gën a dëgërlu ngir man koo eh, taxawe kon loolu def yitte bu baax ci loolee kon loolu lu am solo la kon loolu mooy ñoom lii lañ ko teg hmm? ne kon lii la ko wax waaw waaw mu ne waaye nag euh, ñi wax lii kon lii kon gis nga ñi euh, kon seen wax lan la mooy day day déplacé wu daal ci fukk yi waaw léegi nag après leer na dañuy wute nag ban la dëgg-dëgg waaw am ñoo xam ne ñu ne euh, day yeme ci fépp ñoo ci yem mooy bu ci nekk man na cee tombe mu ne loolu imaam ar-Rafi'i nettali na ko jële ko ci Malik wa da'afahu Ibn al-Hajib imam Ibn al-Hajib daal di wéradil lool ne nooy non bu leen nettali lool ni suñu sëriñ bi waaye wa minhum man qaala am ñenn ñoom ñu ne non ci leen ci guddi yi la lañ ko gën a yaakaare même bu dee day to day day toxu ci fukk yu mujj yi que ci yeneen yi waaw mu ne moo tax imaam Shaafi'i ne man arjaahu man de bi ci gine yaakaarlu ci man mooy laylata ihda wa ishriin mooy guddi gi nga xam ne vingt et unième guddi mu ne te loolu mooy wa huwa qawlu saamin wal ishriin te loolu mooy vingt-huitième wax mu ne wa qiila am nañu ne uraahu laylata thalaath wa ishriin ne am na ñoo xam ne li ñu jàpp ke buy taxu foofu mooy guddi vingt-trois mu ne wa huwa al qawlu taasi' wal ishriin mooy vingt-neuvième wax mu ne waqiila am na ñeneen ñu wax ne arjaahu bi ki gën a yaakaar mu doon ko mooy laylatu sab'in wa ishriin mooy guddi vingt-septième wa huwa al-qawlu thalaathu loolu mooy vingt et unième mooy trentième wax xam nga wax yi mooy dugg na ci yële boo seetloo wax yi mu tas yi mooy ñi ne woon ak bii luy différence bi ah mu ne al-qawlu al-haadi wa thalaathu nga xamante ne mooy trente ak benn muy trente et unième di fanweer ak benn anna tantaqilu fi sab'il awaaxir ñoom moom ñu ne ci set yi parce que riwaay imam ibnu Umar biñ gisoon mu ne yenn saxaaba yi dañ gisoon ko muy xadiis mille cent quatre-vingt-dix saxaaba yi daa am ay saxaaba yoo xam ne radiyallahu anhum seen dañoo gént seen gént yi yëpp dëppoo li nga xam ne mooy ci set yu mujj yi loolu mooy wax bi hmm? ne loolu la mooy day ci juróom ñaar yu mujj yi la ah loolu la quoi léegi nag am ñi nga xamante ne nii mooy mu ne euh, as-salisu al-qawlu as-salis li nga xam ne wax ji nga xam ne mooy trente-troisième wax anna tantaqilu fi nisf al-akhir ñoom ñu ne noo day toxu ci li nga xamante ne mooy euh, boo xaajee Ramadan ñaari xaaj waaw bu dee trente la ñu xaaj ko ci digg bi quinze quinze quinze bi mujj yi euh, foofu la voilà foofu lay toxawu foofu lay lay lay toxoo fa lay nekk mën na ci nekk bés guddi gu nekk mën na ko tombe mu ne zakarahu sahibul muhit mu ne wo borom al muhit tudd na kon abi yusuf wa muhammad jële ko ci ñaari sëriñu xanafiya eh, yi ginnaaw al imam abu hanifa di al qadi abu yusuf ak al eh, ki nga xam ne mooy cheikh al imam muhammad ibn al hasan ash-shaybani rahmatullah alayhima mu ne wa hakaahu te lii nettali na ko imam al haramayn ash-shafi'i di imam al haramayn ash-shafi'i an sahib at-taqrib jële ko ci borom at-taqrib léegi nag mu ne al qawl ar-rabi' wa thalathun wax ji nga xamante ne nii mooy 34 eh, eh, eh, fanweer ak ñeent anna laylata sitti ashara aw sab'ata ashara aw sab'a ashara ñi ñoom dañu jël ñaar ne soit mu nekk guddi gi nga xamante ni mooy seizième guddi wala dix-septième guddi moo ne loolu rawahu al-Harith ibn Abi Usama an hadithin min Zubayr mooy lii al-Harith ibn Abi Mus'ab moo ko jële ci hadith boo xam ne bu Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jami' mu ne al-qawl al wax ji nga xamante ne nii nag mooy euh, euh, euh, vingt mooy non trente-cinquième annaha laylatu sab'a ashara sab'a annaha laylatu sab'a ashara mooy trente kene mooy guddi gi nga xamante ne sab'a ashara mooy aw tis'a ashara ñii boo seetloo léegi dañuy boole par ñaar aw ihda wa ishrina wala ñett kene soit mu nekk dix-septième guddi waaw tisata achar muy dix-neuvième guddi aw ihda wa ashrin wala vingt et unième guddi mu a luy rawahu Sa'id ibn Mansur min hadith Anas bi isnad da'if mu ne nag Sa'id ibn Mansur moo ko nettali rahimahullah jële ko hadith sayna Anas radiyallahu anhu mais ci sanad boo xam ne liwu mu ne al qawl as-sadis wa thalathun wax bi nga xamante ne mooy trente-sixième wax ñu ne anna fi awwali laylatin min ramadan aw axiru layla ñii moom mooy boo seetloo léegi mooy wax yi bu ci nekk wax nañ koo par léegi nag di boole par deux ba par ñett par ñeent moo ci def nii ne soit mu nekk première guddi ci ramadan wala dernier guddi ci ramadan mu ne rawahu ibn abi asim al imam ibn abi asim moo ko nettali min hadith anas jël ko ba léegi ci hadith sayyidina anas comme sa'id ibn mansur mais bis naariñ ci càllale boo xam ne da'ifun bu wéradi la mu ne al qawlu as-sabi' wa thalathun wax ji nga xamante ne mooy ci laylatul qadr ban guddi la ba léegi trente-septième wax anna awwalu laylatin te ñii ñi ne mooy première guddi aw tasi'a layla aw sabi'a ashara aw ihda wa ashrin aw akhir layla <laughs> na rawahu ibn Mardawayh fi tafsiri an Anas bi isnadin da'if yi yëpp sëy Anas dañ koy jële mais sanad yoo xam ne wérul bii dañ ne non laylatul qadr soit mu nekk première guddi ci Ramadan wala mu nekk neuvième guddi wala mu nekk ah dix-septième guddi wala mu nekk vingt et guddi wala mu nekk guddi bi nga xam ne mooy bu mujj ci ramadan mu ne lool imaam Ibn Mardawayh rahimahullah moo ko solo jëlee ko ci taf ci tafsiram ci Seydina Anas ci càllale boo xam ne wéro mu naa qawlu thamin wa salaatu wax ji nga xamante ne mooy trente-huitième anna laylatu tis'a annaha laylatu tis'a ashara aw ihda ashara aw thalatha wa ishrin mu ne rawa Abu Dawud min hadith ibn Mas'ud bi isnadin fihi maqal wa Abdurrazzaq min hadith Ali bi isnadin munqati' radiyallahu anil jami' wa Sa'id ibn Mansur min hadith Aisha radiyallahu anha bi isnadin munqati' aydan mu ne 38 wax bi mooy dañu ne day nekk laylatul qadr guddik ah, tisata ashar mooy dix-neuvième guddi wala ihda ashara wala onzième guddi aw thalatha wa ishrin wala vingt-troisième guddi mu lii nag imaam Abu Dawud moo ko soloo ci hadis ibn Mas'ud ci sanad boo xam ne càllale bi am na wax mu ne na ko noon al imaam Abdurrazzaq rahimahullah soloo na ko ci hadis Seydina Ali radiyallahu anhu waaye ci sanad boo xam dafa dog mooy càllale bi dafa dog jokkaloowul mu ne na ko noon Sa'id ibn Mansur soloo na ko nettal na jëli na ko ci sa hadis Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ji sanad boo xam ne it dafa dog mooy càllale ba dafa dog ba léegi mu ne al qawlu at Euh, wax ji nga xamante ne nag mooy taasiya mooy neuf wa salaasuun ak trente mu ne laylatu salaasin wa ishriin laylatu salaasin wa ishriin aw sab'in wa ishriin waaw mu ne loolu ñoom dañu ne mooy guddi vingt-troisième guddi wala vingt-septième guddi waaw kon mu ngi noonee kon gis nga wax ji <laughs> muy at taasiya wa salaasuun hmm? léegi nag mooy trente-neuf léegi al qawlu arba'un bi nga xam ne mooy quarantième wax ñu ne laylatu ihda wa ashrin aw thalatha wa ashrin aw xamsin wa ashrin euh, mu ne loolu mooy ñi nga xam ne dañu ne mooy vingt et unième guddi wala vingt troisième guddi wala vingt cinquième guddi waaw kon mu ngi noonee lii wax boobu léegi mu ne li nga xam ne nag al qawlu al haadi wal arbaun wax ji nga xam ne mooy al haadi benn wal arbauna di quarante quarante ñeent fukk ak benn anna munhasira fi sab'il awaaxir min Ramadan am ñu ne noonu loolu dafa tëju laylatul qadri ci fukk yi nga xamante ne ñoo mujj ci Ramadan ndax xadiisu Ibn Umar xam nga wax ji romboon na sànq voilà al qawlu thani wal arba'un wax ji nga xamante ne mooy quarante deuxième wax euh, yi ñeent fukk ak ñaar annaha laylatu sintayni laylatu snatayni wa ishrin aw thalatha wa ishrin li hadith Abdullah ibn Unais inda Ahmad ñoom ñu ne mooy guddi gi nga xamante ne nii quarante deuxième wax ah, ah, vingt deuxième wala vingt troisième ndax hadith Seydina Abdallah ibn Umay Unays bi nekk radiyallahu anhu nekk ci Seydina Imam Ahmad ci musnadam mu ne al qawlu thalith wal arba'un kanta wax ji nga xam ne mooy al thalith di ñett wal arba'un du mooy ka mooy quarante troisième wax mooy ñoom lu ñu annaha fi ashfa'i waaw ñoom wax bii lañ ne wax bi ñoom dañu ne mbir mi fi ashfa' al ashr al wasl wal ashr al akhir mu ne xaratuhu bi xasti mughalta yi waaw mu ne rahimahullah mu ne lii quarante-trois wax bi dañ ne day nekk ci yu tóol yi non yu yu peer shafa mooy yi nga xam ne mooy yu peer yi al watru wala al witru mooy yu peer yi yi nag mu ne fii ashfaa ci yu tuul yu peerul yi mooy yi nga xam ne yu euh, peer yi mooy yi nga xam ne ñaar ñaar ñaar yi nga xamante ne al ashr yu mujj al wasat mooy fukk yi nga xam ne ñoo nekk ci digg ya ca nekk comme buñ nee douze guddig douze quatorze hein seize dix-huit voilà yooyu la lay wax léegi mu ne wal mu ne wal ashr ak fukk yu mujj yi mooy tamit nga ne vingt vingt deux vingt quatre vingt six vingt huit mu ngi noon bu demee trente trente mu ne lii nag liir naa ko bi xappi mughal taay mu ne man maa ko liir man imaam al-Hafiz Ibn Hajar fii loo xam ne mbindum al-Hafizul mughal taay waxoon nañu ay mbiram al-Misri nekkoon Misra mu nekkoon euh, boroom xam-xam bu màgg euh, soriwuñ tawuñ woon ak ñoom jamono muy alxaafidu al-Mughaldaayi rahmatullah alayhi léegi euh, alqawlu rabi'a wal arba'un quarante quatrième quarante quatrième wax ñu ne anna laylatu thalitha thalithatu min al-ashr al-akhir aw al-khamisatu mu ne rawahu Ahmad min hadith Mu'adh ibn Jabal ah mu ne lii dañu guddi thalith min al-ashr al-akhir mooy ñetteelu guddi ci yu mujj yi wala boog Euh, muy juróomeelu guddi ci loolee hmm? mu ngi noonu euh, léegi imaam al-Hafiz mu ngi mu ne lool imaam Ahmad moo ko soloo jële ko ci waxu euh, ci xadiisu Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala léegi mu ngi leeral wa farq baynoo bayna ma taqaddama anna saalisata tahtamilu laylatan sa salaasin ah, mu ne digg li nekk wuute bi am nag teqantal bi am diggante li ak bi ko jiitu mooy parce que guddi asalisa ñetteel bi lool man naa yenu mu nekk laylatu guddi salaasa wa ishriin vingt-troisième waaye it yenu na mu nekk laylatu sab'a wa ishriin muy vingt-septième waaw bu ko defee euh, loolu après loolu lay expliquer mais loolu jaru ko léegi alqawlu xaamis wal arbaun mu ne wax li nga xamante ne nii mooy alxaamis juróom wal arbaun ak li nga xam ne mooy quarante hmm? quarante cinq quarante-cinq waaw ñun nga laylatul qadr bi moo ëpp sax euh, euh, saa saa bi <laughs> quarante-troisième wax lañ kii ñu ngi quarante-cinq mu ne am na fi sab'in aw thamanin min awwal nisf thani am ñu ne non laylatul qadr day nekk ci saba ci saba mooy ci sept aw thamanin wala huit min awwal nisf thani ci ñaareelu xaaj bu ñaareel bu ñu xaajee ramadaan ñaar day nekk nga xaaj ko ñaari xaaj mu nekk ci eh, juróom-ñaareel wala juróom-ñetteel ci xaaj bu njëkk bi loolu ñaareel mu ne lool rawat Tahawi imaamu Tahawi moo ko soloo min tariqi Atiya ibn Abdillah ibn mu ne loolu imaamu moo ko soloo jëli ko ci yoonu Atiya ibn Abdillah mu jëlu ko ci baayam muy ab xadiis mu ne al qawlu sadis wal mu ne nag wax ji nga xamante ne mooy as-sadis wal arba'un Allah mooy sadis mooy six wal arba'un mooy quarante quarante six annaha fi awwali layla am ñu ne non mooy ci njëlbéenu guddi mooy ramadan la aw aaxiri layla wala boog bu mujj ba awil witri min al layl wala boog la nga xam ne ñoo tóol ci guddi yi waaw ci guddi gi mu ne lool axrajahu soloo na ko Abu Dawud ci kitaabam boobu te al-Marasi an Muslim ibn Ibrahim an Abi Xaldaan Aliya kenn daa benn kaw kaw bu dikkal Yonent sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli fa qaala lahu mataa laylatul qadr mu ne daa benn kaw kaw bu dikkal Yonent sallallahu alayhi wasallam fekk muy julli kaw kaw bi ne ko waaye kañ la laylatul qadri Yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu paree mu ne utlubuhaa fi awwali layla wa aaxiri layla wal witri minal layl mu ne sàkku leen ko ci guddi bu mujj ak li nga xam ne moo tool ci guddi yi hmm? mu ne mursal la boo xam ne góor ñu dëgër nañ waaye mu ngi noonu waaw léegi nag al imaam xaafis kon gis nga wax yaa ngi nii fii la yemale asa mooy as-sadis arba'un quarante six muy li nga xamante ne nii mooy quarante six la ko yemale léegi nag mu ne mu ne wa jami'u hadhihi al aqwal allati hakaynaha ba'da as-salis fa hum uh, uh, fa fa halumma jara muttafaq ala imkani husuliha wal hassi ala iltimasiha waaw mu ne mu ne mu ne wax yi yépp nag nga xam ne moom lañ tudd nettali ko fii ginnaaw ñetteel bi ñetteel bi <laughs> ak yi ci tegu yooyu yépp dëppoo nañ ne mën na nekk mu nekk benn ci ak tamit di li nga xamante ne mooy di euh, euh, ñaaxaate ci ñu koy seet foofee léegi dinañ la wax lu tax mu léegi ak saalis dina ne ginnaaw ah baada saalis saalis bi moo <laughs> moo doon lan mooy imaam yi ci génne <laughs> seetlu nga mooy première wax bi moo doon lan mooy ñu ne woon bon laylatul qadr amatul ah loolu il faut pas rêver laylatul qadr amatul dañ koo yëkkati. am beneen wax bi ñaareelu wax bi ne woon loolu jamono yonent bari saa saa benn at la woon jamono yonent saa saa jeex na. am beneen wax bi ne dañ ko suñu xeet bii kese la jagoo loolu la ne euh, euh, loolu bu dee boo génnee yooyu noonu yeneen yëpp man nañ ko cee seet waaw loo xam ne dëppoo nañ ne loolu mën nañ ko cee seet waaw léegi nag euh, nañ àggale moom al imaam al xaafid li muy wax ba pare wal xas te tamit di ñaaxaate alal timaasiha di ko lamb di ko seet ci guddi yooyu mu ne wa qaala ibnul arabi as-saxiixu annahaa laa tu'lam mu ne al imaam al arabi al qaadi al maliki al andalusi nee na rahmatullah alayhi li dëgg daal mooy li wér mooy ne lool duggu duggu ñoo xam dëgg-dëgg waaw <laughs> waaw mu ne waa daa lii de nekk na mën na nekk mu nekk an yakuna qawlan aaxar mu ne mu nekk beneen wax wa ankara hadha al qawl an-nawawi mu ne kanta waxam ji rek imaam an-nawawi da ko dàqa wa qaala qad tadaharat al ahadith bi imkaani al ilm biha lu tax imam Ibn yi naan mënuñu koo xam alors que hadith yi daal root daal di ànd booy bari yu wane ne xam ko possible na wa axbara bihi jamaatu min saalihiin ba pare mu am mbooloo ci ñu waax ñi daal di koy nekk ñoo xam dañ koy xabaare ah fala maana li inkaar yi kon ban maanaa moo nekk di weddi naan mënuñu koo xam mu ne wa naqala a saxaawi Abi Yuusuf qawlan ah, jawaza fii annahu yara anna laylata arba'in wa ishriin aw sab'an wa ishriin fa in sabata dhalika anhu fa huwa qawlun akhar mu ne imaam at-Tahawi jëlee na ci al imaam al qaadi Abu Yusuf al Hanafiyaani ñoom ñaar ñëpp rahmatullah wax joo xam ne dañ si c'est possible mu nekk que ne euh, vingt-quatrième guddi wala vingt-septième mu ne lii bu saxee day nekk beneen wax mu ne hada axiru ma waqaftu alayhi min al aqwal mu ne lii mooy lu mujj li nga xam ne moom laa teg loxo moom moo agsi ci man moom laa gis man imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci ay wax wa ba'daha mu ne lenn li yumkin radduha ila ba'd mën nañ ko delloo ci yeneen waaw wa in kaana zahiru taghaayur même bu dee ne ci biti day niru la wuute loolu xam doon nañ la naan la wax ji ak bi lan mooy différence léegi nag mu ne arjahuha léegi moom mu ngi nootal mu ne nag li ci gën a noot xam nga nootaloon na moom ne vingt-sept bi loolu la voilà boobu moom la nootal ne lii mooy arjahul aqwaal mu ne wa arjahuha bi ci gën a noot kulla anna fil witr min al-ashr al-akhir mooy day nekk ci li tool ci fukk yu mujj yi wa annaha tantaqilu kama yufhamu min ahadith min ahadith hadha al-bab kene day toq ci fukk yooyu comme ni nga xam noonu lañ ko mën a xalame comprendre ko ci hadisu bunt bi imaamul hafiz ibn hajar no imam al-bukhari yi daal di nose fii rahmatullah alayhi wa arjaha awtarul ashur bañ ko gëna yaakaar nag ci fukk yooyee mooy yi nga xam ne ñoo tool ci fukk yooyu wa arja awtarul ashri yéñu gëna yaakaar nag yi tool ci fukk yu mujj yi inda Shafi'i ya laylat ihda wa ci mooy euh, guddi vingt et aw wala boog mooy euh, ñaar fukk ak aw salaasa wala vingt trois muy euh, fukk ñaar fukk ak ñett ala fi hadith abi Sa'id wa Abdullah ibn Unais ci kaw li nekk ci hadith Seydina Abu Sa'id ak Seydina Abdullah ibn Ubay Unais radiyallahu anhuma mu ne wa arjaaha waaye nag bi nga xam ne moom loolu mooy Shafi'i yi ñoom lan la ñu vingt et unième wala vingt troisième loolu la gën a yaakaar la ci ñoom mu ne waaye wa arjaaha inda al jumhur li nga xam ne nag ca waa jumhurul ulama biñ ci gën a yaakaar lu ci gudd yooyu mu nekk mooy inda al jumhur mooy laylatu sab'in wa ishrin mooy vingt-septième guddi mu ne te lool romboon na lool <laughs> lool loolu la léegi nag euh, mooy ñun li ñuy wax waxoon nañ ko sànq mooy laylatul qadri mbir la mu yéeme boo seetlee am na ci akaabirul ulama as-suufiyya yoo xam ne rahmatullah alayhim wa radiya ñoom wax bi ñu jëlee mooy wax bi nga xam ne mooy waxu kële ñetteelu wax bi noonu te ñu nettali ko xam nga moom <laughs> ñetteelu wax bi ne te ñu nettali ko ci imaam Abu Hanifa ak Sayyidina Ibn Mas'ud Sayyidina Abdallah ibn Abbas radiyallahu taala anhu wa ardaahum loolu noonu ah man bu ñetteel bi ñeenteel bi ñeenteel bi laa bëgg a wax nga xam ne moom la imaam al-Hafiz naan bu siiw la ci Hanafiya yi ah te moom lañu imaam ñu jële ko soloo ko ci Ibn Mas'ud ak Ibn Abbas ak Ikrima ak ñu mel noonu même bu dee euh, al-Muhallab da ko ne way loolu moom da wax jooju moom bu waxu dara ñu bari ci ñoom nag dañoo dëgëral lii. mooy que ne annaha mumkina fi jami' sana que ne laylatul qadr ma ne ci at mi yëpp mën na koo nekk <laughs> waaw que ne mën na nekk ci at mi yëpp mais lool du loo xam ne tout le temps lay xew mooy li ëpp te boobaa ñoom lii la ñuy dajale affaire yi mooy dina am cas rare yoo xam ne laylatul qadr day génn Ramadan am mais loolu c'est li ci ëpp nag ci biir Ramadan lay xew mooy nit koo xam ne nañ supposons nit koo xam ne dund na dundal na fukki yoon laylatul qadr eh, mooy Ramadan kooku moom kooku moom dina tombeek bés bi insha allah guddi googee parce que ci Ramadan lay ëpp lu muy nekk te li ëpp lu muy nekk ci Ramadan mooy fukk yu mujj yi te yi ëpp lu muy nekk fukk yu mujj yi mooy li nga xamante ne mooy yu tool yi. muy nekk tool yi mooy vingt lii daal mooy wax ji xam ne lii la léegi bu ko defee ñu ne vingt-septième ngi ci biir ñu ne yu mujj yi ñu ngi ci biir ñu ne yu tool yi ñu ngi ci biir voilà li ñu ne tamit ramadan ci day toxu ci ramadan bi yëpp ñu ngi ci biir parce lépp lu muy nekk ci ramadan la <laughs> voilà sauf que bi tabaraka wa taala ñoom dañuy dëgëral ñenn ñi ne euh, wax boobu bu leen ko neena la lool Ibn Mas'ud di wax ak Abdallah ibn Abbas ils ne sont pas n'importe qui te xam nañ <laughs> bu baax na tax ñuy wax loolee <laughs> waaw ah kon loolu lu ama am solo la lu jara bàyyi xel la waaw loolu lu jara bàyyi xel la kon euh, wallahu taala alam kon daal lii lañ gis ne amaana euh, mooy li nga xamante ne nii euh, moo li nga xam ne moo ci gën a dëgër waaw <laughs> laylatul qadr nag ginnaaw lii waxoon nañ la xikma bi nekk boroom bi daal di koy nëbb ndax ijtihaad gi am ci ak di ko wër di góorgóorlu di jaam ñi di yulli seen dayo coono waaw wuteeg ñu ne woon guddi gii la mu leer naa ñu leen saa saa waxoon ko ñu xam ko kon gaay dañ ci yem ñenn ñi di mooy yàlla di xaar guddi googu wala bés wala saa boobu ca àjjuma kon loolu lu am am solo la hmm? <laughs> eh, Hmm. <laughs> moo tax mu ne imaam alxaafis mi wax lii mu ne te lii nag day day tegu ci ñi nga xam ne dañ ne ci at mi yëpp la inna fi jamii sana wa fi jamii ramadan aw fi jamii ashir akhir aw fi eh, aw taari xaasa illa anna al awwal hmm, thumma thani alyaq bihi waaw <laughs> waaw léegi mooy loolu rek mooy li ñu doon wax daal insha allah mooy dëppaa mooy li nga xam ne noonu lañu ñu mën a boolee wax yi waaw wallahu taala alam léegi nag mu des eh, mooy ni nga xam ne noonu lañ koy xàmmeewee mooy am na ay eh, xadiis yu ci ñëw waaw eh, que ni moo tax guddi googu mu ne waxtalafu hal laha alaama tadharu liman waqafat lahu am la mu ne soo wute nañ est-ce am na ay mandarga yuñ koy xame yoo xam ne ku ko gis di nga ko xam mu ne nee nañ yara am nañu ne kulla shay'in sajid da ngay gis lépp sajidan lépp di sujjóot ñam ñam ñu ne nooy al anwaar da gis leer yi fii kulli makaan fépp ay leer saata mu leer nañ xattaa ci bërëb yi nga xam ne dafa gudd dafa lëndëm waaw am ñu ne da dégg li nga xam ne nuyu ak li nga xam ne euh, euh, xitaaban aw xitaaban ay wax minal malaayika am ñu ne alaamatuha mandargaam leen la istijaabatu du'a mooy nangu ñaan man wufiqat man wufiqat la ki nga xam ne moom dëppoo nañ dëppale nañ ko guddi googu waaw imam at-Tabari mu ne waxtaar at-Tabari anna jami'a dhalika ghayr lazim kene yi yëpp dara la la nekkul loo xam ne c'est obligé waaw te de wa annahu la yashtaratu kenn sartalul nga xusuli ru'yatu shay'in wala sama'i kenn na ci sartalul pour nga xam ko mooy eh, nga gis dara wala nga dégg ko waaw kon eh, mu ngi noonee hmm? mu ngi noonee loolu nag waxoon nañ la que ne nekkul ne waajil foo mu xam ne guddi gii la léegi ci ko lënd amee yool gi non bu ko dëppalee jeex na que xam na ne guddi gii mooy laylatul qadr wala nekk ko c'est la même chose na nekk imaanan waxti saaban kese waaw bu ko defee imaanan waxti saaban jeex waxti saaban jeex na gëm li ci borom bi wax ak li nga xamante ne moom la ci digge jeex na tàkk waaw amul beneen affaire boo xam ne euh, euh, am na ci jeex na waaw kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam am na xadiis yoo xamante nii ñëw na di wax alaamaat yi nga xam ne da ko ciy xame mais lool suuf ko ca su bëgg la voilà <laughs> ci su bëgg la lool mooy boo koy xool moom mooy après yow après ba mu xewee ba pare nga koy gis quoi <laughs> ngay ñëw daal di gis ne laylatul qadr biig la woon waaye <laughs> waaw eh, loolu moom mm, loolu eh, lu ama am solo la wallahu taala alam kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale suñu masala bi dañuy jàng xadiis bi ci tegu rek tëj ndax boobu gisoon nañ ko ah mu lëkkaale bi muy imaam euh, mille cent quatre-vingt-treize mana wa anha radiyallahu anha annaha qalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala al-ashru al-awaaxiru min ramadaana ahyaa al-layla wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alayhi mu ne moom al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa anhaa hadis 1193 mu ngi jël Sayyidatuna Aysa radiyallahu anhaa qaala nee na kaana rasuulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na hmm? ida daxala bu duggee al ashra al awaaxir fukk yi nga xamante ne nii ñoo yu mujj yi ñoo yu mujj yi ñoo yu mujj yi eh, al ashra al awaaxir fukk yu mujj yi lan lay def ahya al layl day dundal li nga xam ne mooy guddi gi ay nawaafil ay ay azkar ay astaghfirullah ay jaamu yàlla xeeti jaamu yàlla ay dellu ci boroomam wiitu boroomam tabaraka wa wa ayqada ahla wa ah wa ayqada ahla ba pare mu daldi eh, eh, yee yi nga xamante ni ñooy ñooy ay ñoñam ñooy ay ñoñam waaw mooy ay soxnaam waa këram waaw allahu akbar waaw mu daldi leen yee allahu akbar léegi bu defee lool wa jadda mu gën a redoubler waaw wa shaddal mizar takk bu baax li nga xam ne mooy làmbaayam gën takk bu baax jublu ci boroomam daal di sori lépp loo xamante ne euh, lu lu lu leneen la waaw xadiis bii nii euh, romboon na ñu gisoon ko xadiis quatre vingt dix ah, alxamis an Aisha radiyallahu ta'ala anha anna qaalat kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-'ashra ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar foofu la ñu ko gisoon te waxoon nañ la xadis boobu waroon nañ ñëwaat gis nga boobu soriwoon na yaa vaillé sa waay quatre-vingt-dix-neuf <laughs> hein quatre-vingt-dix-neuf sa baabun fil mujaahada mooy xad eh, chapitre onze ba waaw foofu lañ ko gisoon. te waxoon nañ la ne xadis boobule euh, euh, dina ñëwaat te foofu waxoon na al muraadu al ashr mooy al awaaxiru min shahri ramadan lim jublu ci ashr yooyu mooy yi nga xam ne fukk yi nga xam ne ñoo nekk ci mois ramadan voilà mu ne wal mizar al izar mooy mizar mooy izar bi mooy lambaayu suuf wa huwa kinaayatun an i'tizal an nisa lim ci jublu mooy sori gu mu doon sori soxna yi waqiila al muraadu tashmiruhu lil ibaada noom ñu ne doy mooy takk gim leen doon takkaat bu baax ndiggam eh, eh, eh, ngir di liñ naan waa ji jublu na nag ci jaamu yàlla yuqaalu shadadtu li hadha al amri mizari ay tashammartu wa la mooy bu ndax bu arab yi waxee loolu mooy waa jël naa def naa yitte jël ama yëpp ngir pare lépp ngir def loolee kon foofu lañ ko gisoon waxoon nañ la hadith bi day ñëw mille cent quatre-vingt-treize mu ngi nii war nañu am mille deux cent vingt-trois tamit voilà mooy hadith la boo xam ne lii mooy ñaareel bu ñëw mais des na dernier bu muy ñëw insha allahu taala lépp lees waroon a wax dañ waxoon nañ ko foofu xanaa leen rek ak mooy lëkkaale mi bunt bi mooy gëneelu laylatul qadr ak fiñ koy seet wa bayaani arja layaaliha di eh, ngëneel googu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, di yee ngir ñu bokk ak moom li nga xam ne mooy euh, ngëneel gu mag googu am ci la qadr comme ni mu waxoon ñoom Seydina Ali ak Sayyidatu Fatima ala tusalliyaan dem yee leen ne leen xanaa du ngeen jóg ngeen julli ndax ngëneel yi nekk ci lay euh, qiyaam Abdullah qiyaamul layl di julli guddi fii nga gis mooy nit boo amee lu baax say njaboot nga war a njëkkee voilà wa aatil al qurba haqqahu loolu du alal kese joxal waa ñu jege ñaale seen aq yu baax yi ngay jàngale ak yi ngay xamale ak yi nga xamante ne moom nga yéene jaam yi yow nit ki mooy nga njëkkeel sa ñoñ gina ja door a jàll ci ñeneen ñi moo tax yonent way saa saam li doon def da doon yee da doon dundal guddi gi mooy boo bala nga ne naam ne fa yow da ngay def ba pare voilà mooy bon di joxe modèle bu baax ba pare daal di yee njaboot bi ñu gis la nga koy def ak ñoom ba pare ay qaza ahla mooy mu yee te gisoon nañ xadiis bu dem <laughs> ne borom bi yërëm na nit ki nga xam ne dafa jóg di julli guddi yee euh, soxnaam jógul mu jël ndox daal di koy wis ci xar kanam bi bu yeewul mu jël ndox wis ko ci xar kanam waaye yàlla yërëm na ndaw si nga xam ne daa jóg guddi di julli yee borom këram mu jël ndox wis ko ko ci xar bi kooku borom bi yërëm na ko waaw kon loolu lépp lu am am solo la moom da ko doon def yorat di yee ay soxnaam Eh, mooy waxuma nag da doon gis ndox ah. non dama ne wa ayqad ahla <laughs> loolu détail boobu moom <laughs> dikk lañ waaw Sayyidatu Aisha gis nga keroog bu doon tëdd ci kanam muy naafila bu ñëwee ba war a witar danaan ko quumi fa awtiri ya Aisha ne ko jógal nga witar yow Aisha mu jóg waaw <laughs> voilà wallahu taala alam kon loolu mooy lëkkaleem ak lool te tamit le fait mu ko doon def ci ashral awaaxir lool di bayaani arja layaaliha fi nga xam ne mooy lañu gën a yaakaar li nga xamante ne mooy laylatul qadr mooy fukk yu mujj yi moo tax yonentu mi alayhi jamono jooju la doon defee lii wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu la ñu yem nii bii di ñëw insha allah mu jël xadis bu ci tegu ba léegi muy xadisu sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha di wax ba léegi ci laylatul qadri ci fukk yu mujj yeeyee nga xamante ne seenuk am solo jéggi na dayoo wallahu taala alam muy suñu avant dernier xadis bu ko defee ñu jeexal